ak saxaabaam yi ak li nga xam ne mooy ijmaa xeet yonent way saa saa mu ne waaye imaam Abu Hanifa yi fa nag bul foog ne ci ñii la bokko de déet xaasaahu muy bokkul ci ñi li mu wuteeg nit ñi rek mooy ñeneen ñi jamaah yi rahmatullah alayhim alhamdulilah mooy est-ce aj googu dina fasu quoi mooy est-ce bu defee lu dul noonu moom lañ doon wax sànq ni imaam Ibn Battal doon wax bu dee def na lu dul noonu lu ñuy tere ci armal yi ginnaaw lu armalee mais loolu daa war bi reen dañ koo war di rendil comme yi nga xam ne rendi lañu war a def bu bàyyee waajibaat wala def lu ñu teree loo xam ne ba nga armal dañ la ko tere est-ce day dox mën naa jaar mën na ko daw day daw ci kawam imaam Abu Hanifa ne loolu dawul ci moom non non non dañ koo def rek ngir mu miin affaire bi xamal ko mu gaaw miin lu baax jumhur nag dañu ne est-ce bañ a dox képp ku fi yóbbu ale ab xale mu aji bu yaboo lépp lu ñuy tere ku armal da nga koy tere ah sinon bu ci defee na yow mi nga xam ne yaay wàllu yoom da ngay la wax ku ku ku aj moom bu defee loolu lu mu war woon a def la mu war a fay moom lay fay ah voilà bu waree euh, damu jubraan mooy deret yoo xam ne da nga koy tuur parce que ngir damu benn mbir xam nga aj baat yi boo ko bàyyi naan la rendil gàtt comme almabitu bi Muzdalifa boo ko deful ci li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy waajib la lu war la mais du ruknu du ponk bu dee defoo ko dañ naan la yaw léegi ñoo xam na waaye yow nga toog jamono woo suba jot xam nga kooku mais comment il mooy parti guddi gi bu la fa fekkee rek avant fajar baax na xam nga loolu moo daloon euh, kii. Euh, saxaaba bi ñëwoon naan yeneen saa salaam man de tuut waaye yow man damaa jóge ne lépp luy montagne rek lu yéeg yéeg naa fa wàcc fu lu ne def naa ko damaa tardé daa yé da jóge ne ñëw ne waa yeneen saa salaam man maa ngi nii fekk ko Muzdalifa waa yeneen saa salaam man am naa aj yeneen saa salaam ne ko. waaw bi moom ci la ko doon wax naan ko alxajju arafat ne ko arafat man jaar naa fa fekk fajar ak ah fajar jot xamul mu ko baax na voilà mooy instant boo fa def mais loolu arafat mais Muzdalifa laa la moom fanaan Muzdalifa du en tout cas ni la fa guddi kooku noonu loolu boroom xam-xam yi li gën a dëgër mooy ne dafa war waaye du du ponk léegi yow bu la rawee imaginer ngay kii ba fajar gi jot nag weesoo na nga jóge nii waaw fan lañ jëm nii ñu ne ko yow foo jóge waaw ah, man de Makka laa jóge sama hôtel laa ne dallu naa bu baax ah, tey daal damaa dégg daal ñu ne eh, tey ah, eh, eh, fii ci Muzdalifa après dañuy dem Mina ngir sànni ji ju mag gi ma ñëw yow yow kon noo def mu ne man bu ma jógee Arafat laa dem sama hôtel taxi laa jël waaw sangu naa ba set daal di kii reer ba suur daal di tëdd ah ni ma fi ni ma ni ma coono gi yëpp deñ na ñu ne ko mais yow kon Muzdalifa nag mu ne luy Muzdalifa mais nit ñi ñu jógee Arafat gisoo gaa yi waaye fañ doon jëm ah man lu ma ci xam léegi waa jooju xam nga ko moom c'est mu ban Muzdalifa la fii fanaanati wala muy kii c'est fini léegi kooku rek naan ko yow xam nga nooy def utile benn gàtt nga rendi ko damu jubraan voilà loolu la loolu nag la ah, eh, eh, waa jumhur ñu ne xale bu dee daa kii dafa euh, aj dañ koo ajal moom loolu la lépp loo xam da koo def yooyu yëpp da koy réparer ah alors que Abu Hanifa nag loolu la àndul loolu kese la loolu mooy <laughs> différence bi quoi <laughs> voilà kon nag loolu euh, eh, lu leer la te imam al-Hafiz al-Qadi Iyad mu ne te comme li imam Ibn Battal te ñu waxoon te avant que ne de toute façon rahmatullah alayhim que mbir mi ñëpp a d'accord que ne nag aj googu moom euh, loolu du tax bu ajee même bu aj gi baaxeeg lépp xaalis gone gi bu majeure foog mu aji waata ah, bu dee mën na ko voilà waaw ba mu ne ba mu ne ba mu des benn mbooloo waxoon nañ ko sànq ñoo xam dañoo beru ne loolu man na ko boom bu xasee aj moom gone bu ba aj ga baaxee doy na bu ma bu majeure it dara mu ne loolu nag moom boroom xam-xam yi dañoo nekkul sax di gestu waxu façon wax yu mel noonu quoi parce que seenu neen ak seenu ñàkk dëgër waaw parce que lool dafa leer parce que taklif bala moo am il faut shartuhu day nekk waa ji buloo voilà dëgg la moo tax euh, euh, euh, yi nga xamante ne nii yëpp yi alquran naan defal woor leen mooy yooyu koo xam ne majeurul kooku bokku yi dañ ko koy def loo nag dañ ko koy def loo ngir lan ngir mu miin lu baax waaye jamais ngir que léegi lii daa war ci moom war goo xamante ne nii euh, non loolu déedéet agul foofu waaw ndax majorité foog mu am ko wallahu taala alam léegi kon xadiis bi ginnaaw loolu kon dañ ciy jànge ne kon comme que loolu lu rafet la loolu lu rafet la lu baax la mooy di ko def mooy ku ko man gone yi ñu leen di miinal lu baax te du ci ak kese tamit li ñu gisee nii ci aj moo jëm ci wàllu julli yóbbu leen jàkka yóbbu leen tamit foo xamante ne nii fu ñuy dajala fu ñuy jàngale xam-xam fu ñuy kiiwe diine yu mel noonu ngir ñu miin lu baax bu ñu nekkee gone mais bu dee bu ñu waxee yóbbu diine ñu ne eh, jàkka yi c'est pour mag ñi paañ la léegi gone yi nag fan la ñuy nekk ñoom duma la télé wala ci fowkat yee park yi léegi jàkka ja nag ñoom ñu déserté ko kooku bu màggee di nga foog ne dem jàkka dina ko simple non parce que ngeen ko ci woon mooy lu baax bi nit ki nekkee xale nga ko ciy sóob même bu màggee sax xaw a bàyyi affaire yi loolu après dina jekki travailler wax waaw mais bon moom mooy ak ndawam amul dara lu baax lu ngeen ko miinal non kooku moom c'est grave kooku buy dévier mais daa koog daa masul a nekk sax ci yoon bay dévier alors ki nga xam ne xamoon nga ko lu baax bi muy julli waxtu ñu koy julliloo waxtu di ko yee muy kii yooyu tamit amul naan wala comme que mais ñu koy yee ngir muy fekk yooyu julli fajar di tëddiwaat xam ne loolu noonu ah muy gis affaire yooyu même bu dee du farata ci moom ainsi suite yu mel noonu mooy kooku bu màggee day des lu bari ci moom même bu déconné quelque instants sax ci ak ak ndawam xaw a bàyyi leen ne xaw a sàggan kooku ngir mu ñëwaat affaire yooyu ñëwaat ci boppam ndax ba léegi mu ngi ci te xam na ne lii lu baax loolu même bu dee kanam la topp kooku mu delluwaat ci lu baax daa gën a simple ki nga xam ne moom yooyu yëpp kenn matu ko see exercer dara dañ ko doon boyal kese bal ci lu bon kese lañ ko doon boyal waaw bu dee dem stade moom ñu yóbbu ko pingoom ko ñu dem di applaudir rek waaw di yuuxu alors que jàkka ji loolu leen fa gis jamais même kooku di ko yóbbu sax ci stade bi moom buy dem jàkka du yóbbu ko nekk léegi fan la bëgg moom xolu doomam féete choix bi leer na lépp lu yom po gone gi moom bu fay dem moom dafa yóbbaale lépp lu am solo du ko fa yóbbaale waaw pare nag nag non gone yi léegi kenn yar naan waaye yow sa doo bàyyi sa waxi caaxaan yi ngay wax yaa ko tay nga naan la <laughs> ci lan nga nga nga sa doom waaw ne jàkka ji ñoo eh, da xale yi génn paa yoo xam ne ci jàkka ji la ñuy nekk xale bu gis eh, eh, waaw yooyu len nga bëgg te buñ nee ci mbedd mi di di petit cas di football boo rombee ñu dóor la bal di nga ner dàq leen wala jàpp bal bi bënn ko sa benn paat te buñ nee ci jàkka ji nga dàq leen mais paa yow itam qu'est-ce que tu loo bëgg <laughs> mais waxal lan nga bëgg kanam yow buñ ñëwee ci jàkka ji nga ne leen génn leen wala di leen di leen dundu xataal ba dootuñ fi ñemee ñëw wala di leen xool di leen ciibatu wala luñ def eh, noppi daan nga dee wala nangam doo leen ko wax sax wax ju teey ju kii voilà sama doom ñëw leen ñëw waaw yéen jël ay tàngal jox leen waaye nag bu ngeen ñëw fii da ngeen di baña wax lu ci kaw dégg ngeen waaw yu mel noonu mais gëddaane eh, eh, xale yi dañ génne te tamit te mbedd bañ am ngir man a man a man fo bu yow boo fa jaaree bu góoñu fu ñu ah mais ça y pas <laughs> faut choisir mooy kon gone yi gis nga ne sa ni nga xam ne noonu lañ doon yare seen doom yi ci lu baax xam nga kii conscient wala saa yi nee na man dañ maa moom conscient gone ku ku ku ràññee la woon parce que amoon na sept ans mais ki ñu ki ndaw si ki mu yëkkati kooku moom moo tax ñaari gone moo am. waaw dafa am ñaari gone xale bi nga xam ne dafa ràññee ak xale bi nga xam ne ràññeewul dara waaw am na xale boo xam ne xale bi ndaw si yëkkati moom kooku da ngay wan moom ràññeewul mais as-Sa'id moom il était ràññee parce que moom ci boppam lii muy nettali nii ne dañ koo ajal lii c'était avant c'était après Tabuk alors que Tabuk nee na xarajtu ma'al ghilmaani ila saniyatil wadaa'i naltaqi natalaqqa bi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne dañoo génn xadis mu saa imaamul Buxaari rahimahullah dem ci saniyatul wadaa di gàttandu yonent bay saa saa fekk mu ngi jóge Tabuk xale yi génn di ko das di ko di ko gàttandu moom mu bokk ci gone yi waaw ndax moom mosoon a génn noonu la gone yi bu ñu jógee ne saa saa mu ngi ñëw rek ñoom ñëppay def oh, daw. daw di ko xaar ci bunt bi <laughs> voilà loolu la mu ñëwee di raay seen bopp yi di leen ñaanal <laughs> waaw <laughs> waaw waaw ñoo ñoom Mahmoud ibn Labid mu ne yoneen saa sallam dafa ñëw suñu quartier yi benn teen bu ñu amoon foofu yoneen saa di fo ñun xale yi guux ci ndox mi day day day rot ci teen bi guux ni ni xale yi kii mu ëf leen ëf leen bu ndox yi di daw voilà mooy buusu googu kooku buusoom ñooñu yor bu ñooñ dak ci buusu gi de raw nañ la ba faw non ba faw yow raw nañ la yow ak ku la mën a jur ci ginnaaw yow yow rek waaye ñooñu buusu googu ñoo raw jeex na nañ leen buusu ñu raw la kon mooy loolu tamit Euh, mooy tamit da ngay gis ne loolu c'était avant bi ñuy gàttanu yeneen saa salaam lii c'est après kon ci ràññee na bay nettali li li nga xam ne moo jiitu woon alors que xale bi ñu yëkkati ràññeewul mooy ñaari façon xale yooyu yëpp nag la ñuy yóbbu ci lu baax yeneen saa salaam da doon jiite nit ñi am ay ay xale yuy jooy ca seen seen seen seen gannaaw yaay yeneen saa salaam nee na léegi damay dugg julli ji commencé bëgg koo guddal dégg xale buy jooy. ma ma ma gàttal julli ji ndax yërëm yaayam kooku buñ ko dul indi jàkk fan la ñu saa sam di déggee jooy jooj bay wax lool waaw eh, ko ne bu bi ngay wax ay affaire u àllaxira yi te muy ay film horreur xam ne rayanteeg tëbëka dal épée wanteeg duur ay jaasi loolu mu man koo seetaan waaye ay Dora l'exploratrice ak ñoom barke sum sonag façon yooyu yëpp ñoom it Naruto yooyu façon caaxaan yooyu yëpp ñu man ko léegi nga ne yow léegi yow yër diine nga naan eh, wax yu tiitlu yi na tiitlu cauchemar yi seetaan ci seen film ah, ay lu nekk lool garaawul ah. mais bu dee yëfu diine ngeen naan ay wa bàyyil gone gi ngay wax waxu àllaaxira yi <laughs> tey leen saa sam doon leen wax waxu àllaaxira karaw bi wax ibnu ab ibnu Umar ñu ngi koy nettal nee na leen sama ñaari mbagg la jàpp naan ma yow ndax yow gone gi nekkal ci àddina bi comme si danga doon jéggi aw yoon waxoon nañ la mel ni ku jóge Pikine di dem jàmm gën wala jóge kolobaan di dem pikin wala di dem fi nga xam ne mooy ñaari tali jamono ja nga def wala bi ngay jéggi tali jóge point A jéggi beneen bee loolu waaw da nga jàpp xamal ne ci àddina bii da nga fee tumuranke wala kuy jéggi yoon te deel compter sa bopp ci ñi nga xam ne dañ leen ni robi par bis te ko gone la woon est ce que leen lu tax ñu leen di wax waxi alaaxira yi <laughs> yaa xam wala rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ngi la moo xam waaye yow ñun dañuy font quoi ànd koy tiital yow li koy tiital mu ngi koy liir saa su ne di ko seetaan nga koy jox sa téléphone bi nga ko bàyyee mu dàpp tiq toq di di di faxas rek waaw di faxas rek di ci léeg-léeg sax yaa koy tegal ay mbir yoo xam ne ay film horreur la. voilà loolu moom garaawul ça sa personne ça n'affecte personne voilà mais bu dee nag yëfi diine moom ku nekk di wax say waxi caaxaan yoo xam ne teguut fen te gis na yonent sallallahu alayhi bi muy jàngal Ibn Abbas naan ko yaa ghulam inni u'allimuka kalimaat ihfazillah yahfaz passeport bi bi mu koy jox passeport bi nga xam ne boo ko amee moom man ngaa dem fa la neex loolu du wane la woon kon loolu nañ bàyyi yëf yi caaxaan yooyu gone da koy miinal ci lu baax waaw gis nga boo gisee yeneen saa sax da doon julli doomam Umaama bint Abil Aas ñëw fa mu ko yëkkati di julli waaw Seydina Xasan Seydina Xuseyn di ñëw muy muy muy muy muy muy muy muy xutba ñu dugg ci jàkka ji di daw di daan yeneen saa sax wàcce bàyyi xutba bi wàcc yëkkati ñuy ñëw ci jàkka yi voilà bi fekk jotaay xam-xam yi amul waay gone yi seen coow dafa bari waay dee leen téye seen doom yi buñ ñëwati waay lu tax duñ ñëw man nga wax nañ leen di kii di leen wax tamit ku ñu surtout ñu ci ràññee naan leen da di commencer nag di bañ a def nit ñi gën a tuuti mais ça ne veut pas dire que voilà lu tax muy ñëw daayira lu tax muy ñëw ci conférence bi gone yi kenn mënu fee kii mais yéen a leen yaru da ngeen leen di xamal voilà jeex na mais dañuy ñëw di jouer dañuy jouer tamit da ngaa foog ne gone yi dañoo def ni dañoo mën a def ni mag ñi concentré wu une heure de temps deux heures ne kekk waaw mais loolu gone gi ràññee loolu mën na koo def mais gone gi ràññeewu lan nga bëgg léeg-léeg mu tëb daw jaar fii loolu du ko tey instinct wam la noonu la mel il faut loolu tamit di am waaw ngay enregistré dégg ay gone yu yuuxu fële wala ay ñi jàngale mais loolu day am naan <laughs> lan nga bëgg léegi ñu nekk ay mag yoo xamante ne ay muskalaf lañu li wolof yi wax <laughs> déedéet saay ay gone lañ tamit ah du ñu ay malaaka ah du ñu ay majeur comme yow yow yow nan nga doon def <laughs> yow sa gone bu la say bàyyi nettalee yow yaa piiroon walla iyaazu billaah waaw façon sévèrement yépp seenu ndaw bu leen ko seen bàyyi nettalee wala seen seen ndey moo gënoon a terrible kaay leen ñu terrible waaw lépp luy xeetu connerie saa yi da ko doon def waaw mais du du du du du du du du du du supporter kenn pour moom daal bi nekkee mag nag gone yépp dañoo war a ne cocc nag ñi ay i yu ñu taxawal alors que c'est pas ça kon mooy tadrib yi dafa am solo mooy di leen entraîner ci lu baax di leen indi ñuy fekke yu yiw yi rawatina ay aj yi ku ko sa borom ku ko borom bi may wala umra yi yu mel noonu yóbbu leen ñu leen gis loolu da leen di travailler toute leur vie toute leur vie voilà yeneen salaam mu ne ndaw si lool waaye la kële mu ne moom dañ koo ajal moom Seydina As-Sa'ib ibnu Yazid rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhum léegi ko xadiisu Mawlana naa Abbas bi nag ñooñ mu dajaloon côté boobu waxoon nañ ci ba koy gis xadiis cent soixante-dix-neuf fi ñu la wax sànq mooy di profité ci borom xam-xam te waxoon nañ ko jotaay bi ñu génn gis nga ndaw si bi mu xamee ne bi mu nee yéenee ñan te tamit waxoon nañ la ci booba que ne yow tekkiwul yow koo doon que yow foo romb ñëpp war a xam yaay jiw yeneen saa ma ngeen nii. suwaa bu doon guddi wala bëccëg sax mais xamuñu ko bi bi mu laajtee ba pare dañ nga ko mais yow yaay kan te neew meew neewul i yéena yi laaj man maay kan yéen xanaa da ngeen bëgg a alku ngeen di nga xam ne ñaan sëriñ diw ko ko xamul alku waxoon naa la loolu amul habite à Touba habite à Tivaouane habite à fu la neex ci réew yi kii goxu julli euh, sëriñ ci Sénégal man nga faa dund ba faatu xamoo mooy yow boo leen xamul lu dul de noo lool dara la la aw alxul loolu la feeru caaxaan kese la nit ñi nekk fi di baax di dund di dee di dem ajjana di nekk ay wàllu yu yàlla yu mag sëkk te ka ngay wax moom ganeegul woon àddina léegi ñooñu kon nan lañ de ak bi muy dund ñen nit ñi nekk ay wàllu yu mag ak bi mu dundee ba pare bi nag yooyu di nekk yu mag te xamuñu ko nga bëgg a wax ne léegi moom mooy nit ki nga xam ne képp ku ko xamul kooku du baax kan moo la ko wax yonent saa salaam kese la te sax xam yonent bari saa salaam noonu du du boo dajeek moom xam ko mooy nga nga gëm bas ne fas ci sa xol ne moom ndaw yàlla la nga gëm loolu ndax loolu boo gëmul moom mënoo nekk jullit mais quant physiquement boo ko gisee nga xam ne kii mooy yonent saa salaam c'est pas obligé sinon ñii dañ ko waroon xam ko waaw da ndaw si mu romboon ci bàmmeel bi muy jooy doomam mu naan ko ah yaa amatil la waa jaamub yàlla bi tee nga muñ te te sa muñ gi nga yaakaar ci fay yàlla ndaw si na koy soril fii waayu li ma dal dalaa dalul kese c'est trop simple ngeen nekk fi beneen romb naan ko ay kii ay muñal eh, la la avancé nekk fa di mer daa dem sëy nal fadlu mi ñu doon wax keroog ne i bàyyi ba yoon saa sam dem mu ngi woon ci boobu mu ne ndaw si yow xam nga ki ngay jànni mooy kan mu a kan mu ne mais yoon saa sam day wax ak ñi rek ndaw si fii ji daw topp fekk yoneen saa sallam dugg na këram mu ñëw agsi mu naan man li ma jaaxal bi ma ñëwee gisuma fa garde amul dara doon daal damaa ñëw kii dugg laaj ñu ne mu mu dugg ne ko ah man de xàmmeew ma la woon mu ne ko ah, <laughs> <laughs> ci rës bu njëkk gara rek <laughs> waaw innama sabru inda sadmatil ula est-ce ndaw si alkona lu ma xew en plus yow waxuma la ñàkk maa yow xamoo ma xàmmee woo ma en plus lu may gëdd ko wax fii yow jàpp nañ ne sax léeg-léeg yi gëdd wala di mexe seen sëriñ ñoo def ay tojaange ah <laughs> lu ñu war a def yow kii yow saa salaam mooy fekk nit mu nekk ci kii mu koy dëfal waaj ndaw si di ko jànni léegi nag gars yi di la wax nga jànni koo xamante ne nii moom moom tojaage la def même bu dee nee nañ mooy sëriñ bi ñëpp di taasu ci barkeem ñu ne la yow alku nga léegi defal kii bi rek nga xam ne ñun ñun ñoo bari caasaan bi léegi en tant que wolof war nañoo dépoussiérer suñu façon pas-pas yu bari war nañ ko seetaat quoi waaw jàpp ne daal ñun daal ak ak tekkee ñàkk a tekki daal ci suñu loxo la nekk boo ñuy mer woo torox dara la gaa yi toroxul fet waaye waa Quraysh def lu gën a yées loolu xare nañoo yeneen saa salab faatal ko ay saxaabaam yu bari damm bëñam nàngam ak nàngam euh, euh, euh, ba casque bi mu soloon dugg weññooyu mu tas ba dugg ci lex bi te dara ñu ëpp ci ñoom dañoo nekk ay jullit nekk ay saxaaba après te ñoom ñoo def ñoo def loolu yow sa sëriñ waa ji da koo cof sax topp ko te léeg-léeg li mu wax moom de toute façon képp ku am ku am fiiraange ci diine day dal ci kaw li mu wax képp ku ko am fiiraange xam dara ci diine bu déggee waxam jooj day da koy da koy fëlan fële ne ki wax lii moo yées nga it eh, sëriñ saa nga wax waaye après la lay wax <laughs> waaye na ko wax nga naan nag waxi kéeféer yi mu wax ko ngeen ñi wax nga naan ay ay sëriñ saa nga ma ko wax léegi da ngeen bëgg bu dul woon moo ko def bu doon keneen ñëpp d'accord ne baaxul léegi comme que moom la ngeen bëgg ne baax na dara fële fële la waa ji def dara du ko ci fekk bal yàlla da koy fay ay tiyaaba yu bari waaye yéen fi caaxaan yooyu dañ ko ba quand même avancé waaw texeeg nit ñi daa newul ci loxoy benn mbindeef bu yàlla sàkk seenu torox tànge newul ci loxoy benn mbindeef bu yàlla sàkk borom bi yahdi man yasha wa yudillu man yasha mooy jindi ku ko soob seetaan ku ko soob ci maadu te mu ma mu mu sànq loolu yàlla la amul beneen mbindeef amul kenn ci mbindeef yi ko am loolu kon nag fu tempérer suñu caaxaan yi te génn ci te avancé quoi yu bari moo ñu tardeel façon détail yooyu nga gis ñenn ñu ciy duma ay nit tedd waa ji deful dara da koo noot kese ëpp ko doole moo tax ngeen duma ko mais moo am dëgg waaw te képp ku ci yeewu ci yéen ci kanam ci ginna dina xam ne ah ndeke diwkat tooñoon nañu ko kanam waaw bés bu yàlla ubbee sa bët nga xam ne ci caaxaan ngeen ne woon di nga ne ah kon de diw tooñ nañu ko de def nañ ko nangam ndekete moo ne woon ci dëgg ñooñu mooy ñu objectif sinon ñu dof moom continuer yàlla seetaan leen ci maadu teen ci la ñuy continuer rek foog nañoo nekk ci ci dëgg nag waaw di tëbëk a dal te cëppi cëppiwuñ lu dul ciy neen wal iyaadu wallahi billah kon loolu la quoi kon nit tamit boo fi woote woo ne maay boroom xam-xam moom wala maa fi toogal yeneen saa képp bu gaa yi amee fulla lépp lu ñu am xam laaju diine yow lañ koy laaj gis nga ndaw si bi yeneen saa bi mu leen laajee yéenee ñan ñu ne ko ñun jullit ñu ne ko yow nag mu ne man maay ndawal yàlla saa ndaw si isi kii saa sele yëkkati le waa kon kii am na aj mooy laaj yi day day day day day pleuvoir léegi waaw ku fi am laaj dóor ko ko ah <laughs> yaa fi woote da yaa fi doogal yeneen saa salaam kon nag war ngaa mën a tontu tontu yi waxuñu la nga a tontu lépp ah ah c'est non mais quand am na yoo xam ne boo ko xamul dañuy xam ne sawaay mi amul àll waaw waxoon naa la ko fi misaal ah waa ji bu ne waa man dama doon julli fàttee jàpp. julli ba pare tëdd sama xel dem nag aw woon jàpp léegi sëriñ bi nu may def loolu damaa war a julliwaat wala déet naan déet tontu ci diine dafa sensible nga laaj buñ la ko laajee dangaa war a jàpp laaj bi ba dem sa kër ba toog ba xoolaat téere yi ba mu leer nañ nga door a tontu sa waay saa daa xamul dara <laughs> te léegi loolu bari jaay <laughs> yi loolu liñ del dugal ko ci bopp nit ñi jàpp ne loolu mooy xam-xam way kii daa xamul dara rek loolu kese lay teg moo koy yow yi gis nga nit buñ lay nax nañ la nax ci lu raisonnable <laughs> médecin bi wow ñëwoon ci médecin <laughs> man de saa boppay metti ah sa boppay metti xaaral dictionnaire bi bi yi ko tiim ci wàllu médecine xaaral jël bopp buy metti maux de tête ban lañ ko war a jox eh, yow wallahi da xoolaat waa ji da nga yow tem nga ne ko pardon daa am lu ma fàtte ci suuf yaa ngi xaar nooy génne gis nga bu la naan doo du gisaat parce que médecin boo xam ne saa yow lim la war a xamu ci dara dara dara dara tout temps mooy léeg-léeg mën na la dal mais bu dee systématiquement noonu la. amul sax réflexe que lii wa ko dal kon lii la wala yu mel noonu def ay tout ay danga léegi loolu nga nag ci diine ñu nangu ci leen saa saa di nekku nekk ñu koy laaj boroom xam yi di jàngale pare ñu leen di laaj ay masala ñuy tontu yow nga bëgg a ne xam mooy bu ñu la laajee da daa sensible wax ci diine laaj bi ba kii ba yi mooy da koo xamut rek libéré waa ji nee ko sawaay defal ni man demal xooli téere bi maag ci yam mu seen waaw ku fi woote wu yenn yi c'est que euh, loolu waxoon nañ ko ci siira bi gis nga gars yi bu ñu amoon fulla taalibe yu bari bu ñu amoon fulla léegi la dési la dési rénisation commencé billaahi ñu bari léegi ñu bàyyi nekk ci gis nga bu taalibe exigeant woon ñu bari léegi ñu démissionné parce bu dee taalibe yi dañu ne woon léegi benn affaire la képp ku fi nekk mooy sëriñ moom suñu digganteeg suñu boroom ak yoo xam ne man dañu ak ñu xam ko bu ñu ñëwateeg moom moom lañ koy laaj ci mbooloo yi nag ñépp def noonu léegi sëriñ bi di dëkk fatu dootul génn te bu yàggee ah taalibe ci boppam la du nangootee am yii loolu ngax gàndum responsable bu dee léegi uyu gi booy dem kenn ni laaj sax eh bëgg a gàngloo sëñ bi tuu ko waay wala eh, eh sëñ bi daa sëñ bi daa daa jàpp alors que yéen a ngi fi boobu ba léegi di waxtaane mbay meeg eh, nangam beeg naka nangam mu ngi fi toog ba ñu waxee laaju diine sëñ bi jàpp <laughs> <laughs> jàppam gi yéeme na de <laughs> parce que ñoom ci seen bopp xam nañ ne kii xamul dara sauf que jàppal ma jàppala rek am na fu mu leen téyel ñoom ñu téyel ko fenn intérêt monde yi ñu jàppalante lool kese la waaye moom fii du xam-xam bu leer du kell te sax même ci wàllu pratique rek gars yi gis nañ ci ay problème yu bari moo tax nawloon te ñoom mooma ah, bu taalibay nee nii rek la yenn bëkk néegi di wane ne waaye ñoo gëm sëñ bi di dee di dox doxlu mais bu ñu wéetee ñoom kese da nga naan xanaa quoi kii kii sëñ bi la def morom parce que dina ko def morom dina ko tutoyer parce que xam na sëriñ bi sëriñ bi xam na ko <laughs> léegi nag mu ñu ñëwee ci mbooloo mi dóor fa benn genre cinéma scénario yoo nga xam ne euh, waa Sorano ñoo ko ginoon a man ca théâtre yu yàgg ya wal iyaazu billah kon nag xam naa dañuy yem ni bii di ñëw insha allahu taala ñaari xadiis moo ci des ñu daal di tëj suñu téere kitaabul xaj dóoru dugg ci yeneen i beneenu téere